bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo ci seen jataay bi muy tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bis bu jot ci waxtu wi dellu seen a di ko defal ci ñeen ci ànd seen mbokk Alioune Sall ginaaw ma ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew ki wër ñaan sunu borom nangul leen nangul nu noo ngi dellusiwaat ci sunu jotaay yi di riyaadu saalihiin tey war a nekk suñu fukkeelu daje ak juróom fukkeelu daje bi ak ñeent ñoo ngi woon ci bunt bi imaam Nawawi indi di ci jàngale araam guñ araamal an nazaru ilal ajnabiya ilal mar'atil ajnabiyya xool jàmbur bu jigéen démb bi ñu yëkkati jataay bi ñu nekkoon ci addis bu am solo mooy addis bi aaye toogaayu mbedd bi aaye toogaayu mbedd tabaarakallah gaa yi ne ko ah mbedd mi de mënuñ cee ñàkk a toog mu ne su ngeen bañee mu indi baatu su ngeen bañee ne foog ngeen toog ci na ngeen fexe bay jox mbedd mi àqam ñu ne ko luy àqu mbedd mi mu ne sajj sab xool téye sowu làmmiñ di fay nuyoo di déglu lu baax di ter bon mu ne ku ko mënut del toog sa biir kër allahu akbar waaye nit ñi day ñu def lii te duñ toog seen biir kër niñ ko waxe woon démb ci jataay bi rek tabarkàlla wax rek ba xëy dem as dem sawara yàlla ñu ci yàlla musal ñu jële ci abu talha zayd ibn sahl radiyallahu anhu mu ne kunna qu'udan bil afniya natahaddasu fiha fa jaa rasulullahi fa qaama alayna fa qaala ma lakum wa li majalisi su'udaat fa qulna inna qa'adna li ghayri ma ba's qa'adna natadhakkar wa natahaddath qaala imma la fa addu haqqaha qaddul basar wa raddu salaam wa husnul kalaam rawaahu muslim abu talha zeyd ibnu sahl nee na dañoo mas a toog benn bis ci buntu néeg bi maanaam ëtt bi ëtt bi ñu toogee ci ëtt bi nee na di waxtaan yonent bi alayhi salaatu salaam daal di agsi taxaw tiim leen ne leen kañ ngeen di bàyyi toog ci ëtt ñu ne ko dañoo toog di waxtaane lool dafa yitteel mu ne lu ngeen di waxtaane mu ne dañuy fàttalikoonte ak a waxtaane sunu diine mu ne su fekkee loolu la kon dee leen jox ëtt bi àqam ne ko luy àqam mu ne sajj saw xef fay nuyoo di wax lu rafet sajj saw xef fay nuyoo di wax lu rafet sallallahu alayhi wa sallam loolu day mottali addis bi weesu démb ñu jële ci Jarir radiyallahu anhu mu ne yonente ba dañ koo laajoon an nadar al faj'a fa qaala asrif basarak rawahu muslim nadar nasari eh, al mooy ku génne këram di xëy na dajj ci ku ñeme bët génne sa kër di xëy na dajj ci ku ñeme bët yonent bi waaja laaj ko nu may def mu ne ko walbatil sa bët rek waaw loolu mooy ñiy dox ci mbedd mi te meluñu nii yonent bi di wax col ga du noona euh, muuraay ga du noona nga na ca dajji mu ne bi nu may def mu ne ko wëlbatil xool bi rek xoolal feneen ndax léeg-léeg mënu ko fàllu siisi bu rajo bi nekkoon rajo dunya di wax ak a ñeme bët nee na gis jigéen joo ne day futti ko ba mel ni kuy bëgg a tëdd nun lay mel nga xam ne ku doon tëri daal moo war nu summeekoo nii waaye léeg-léeg nga xëy gis nit ñëw ca barab ba ñuy jënde mburu ak lam fanaanoo ak lam fanaanoo maanaam simisam boobu mu sol bëgg naa won waa mbedd mi ne moom lii lay sol ak a ñeme bët wala kër gi nga luye am ci ñoo xam ne bu ñuy sangu ji dañuy tënju ñu summee ba set woor doof sarbetu bàyyi seeni ween wuti toilette yi ndeysaan waa ji na yonent nu may def mu ne ko boo daj ci mel noonu rek walbatil sab gis sallallahu alayhi jële ci ummu salamata radiyallahu anha mu ne kuntu inda rasulillah wa indahu maymuna fa aqbala ibnu ummi maktum wa zalika baada an umirna bilxijaab fa qaala nabi ihtajaba minhu fa qulna ya rasulallah alaysa huwa ama laa yubsiruna wala yarifuna fa qaala afa amyaawaani antuma alastuma tubsiraani rawahu abu daawud umu salama kenn la ci soxna yonent ba radiyallahu anha umu salama mu ne dañoon toogoon ca yonent ba may Maymuna nga fa toog ñuy waxtaan ba senn silmaxa di ñëw senn silmaxa di ñëw Abdullahi ibnu Umm Maktum di ñëw ci barab bi nee na bi muy ñëw nag fekk na ñoom digal nañ leen xijaab mu ne bi bi umu bi Abdullahi ibnu Maktum di di di dugg si yonent bi daane leen a ci xijaab leen xijaab leen ñu ne ko waaw kii silma xala duñu gis te xamuñu sax yonent bi ne waaw mais yéen ñaar du ngeen silmaxa yéen a koy gis allahu akbar fu jara taxaw a ngi nii ndax ñaari soxna yi dañoo bokkoon ci ñuñ def loo xijaab xijaab nag bokkut ak colug jigéen gi ñuy tudde ci penc mi xijaab dafam am jilbaab ak xijaab colug jigéen xijaab mooy koo xam ne kenn du la gis doo gis kenn daanaka bi xijaab wàccee mooy na fi na ku mel na ne Aysa ñoom na ñoom Ummu Salamata ñoom soxna yi fi yonent bàyyi woon ñooñu lañ noon nañ nekk miin waraayu xijaab yéen bu leen dem ngénte bu leen dem céet bu kenn ñëw seen kër bu kenn ñëw seen néeg ku soxla paaka bu ñëwee seen kër sax def bàkkaar ah bon loolu mooy xijaab ku mel noonu yow it nag waroo gis kenn ndax kenn waru laa xemmem mais yow waroo xemmem kenn ndax soxna yonent bi dencoon biñ génnee àdduna bi mu génnee àdduna ku leen denc yàlla denc la ci biir sawara wa ku leen xemmem yàlla lakk la ñoom it buñ xemmemee noonu la donc ñoom dañ leen defal xijaab mooy dox seen digganteeg penc mi ndax ñoom seddu nañ ba pare soxlaatuñ ci penc mi kenn bëgg waratuñoo xool kenn di ko xemmem waaye kenn war leen xool di leen xemmem kon ñoom bu leen silmaxa si di ñëw di ñëw dañoo war a muuru ba duñ ko gis bëgguñu ñu gis ko di def benn commentaire ci moom ndax ñoom jaaduwul ci ñoom looloo tax mu ne leen ndax sil ñu ne ko kii silmaxa la ñu gis mu ne mais yéen silmaxawu leen lu moo waral euh, kere ba ñu taxawee ca baabu salaam di bëgg a dugg ànd ak sunu mbokk docteur Ablaye Lam tubarkalla di waxtaane fi Aysa dëkkoon ak nam fa dëkke ba yonent bi fekk ko fa Abubakar fekk ko fa bi ko fa Omar fekkee mu door a tuxu te te sañu tëg génn dix-huit ans ba soixante-trois ans lépp nga ne ci biirub néeg wala biir kër coy ngoog euh, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qaala xadiisun xasanun saxiix ñu jël ci abu saidin radiallahu anhu mu ne laa yansuru rajulu ila awrati rajul wala al mara ila awrati al mara wala yufdi rajul ila rajuli fi thawbin waxid wala tufdi al maratu ila al marati fi thawbi al waxid rawahu muslim yonent ba alayhi salaam nee na bu genn góor xool awray moroomu góor ni moom bu genn góor di xool awray moroomum góoram waaw mu ne bu jenn jigéen di xool awray moroomum jigéenam ah waaw bu genn góor xool aw awray moroomum góor ni moom bu genn jigéen di xool awray moroomum jigéenam ni moom waaw bu ca yemoon rek no comment sallallahu alayhi wa sallam ndax yi mën a juddoo ci ñaar yu njëkk yi ak yi mën a juddoo ci ñaar yu mujj yi bu kenn xool bu kenn xool sa awray moroom bu góor ñi xoolante awra bu jigéen ñi xoolante awra waaw mu ne bu genn góor bokk ak genn góor mbàjj sangu maanaam góor góor góor bokk menn mbàjj sangu mu ne bu mu am bu mu am de na ku ne jël am sa mbàjjug bopp waaw <laughs> na ku ne am sa mbàjju bopp tabarkalla moo tax waa ji dégg ko ca bitim réew ca Espagne danaa kon de Ali Imran dong ya war nañoo soxla mbàjj yu bëri <laughs> day tabarkalla daal di jënd téeméeri mbàjj ak nangam wala ñaari téeméeri mbàjj yàlla na ko yàlla fay waaw cee cey ñu baax ngi ci biir te bëri xalaat ak ay gisin mu ne bu jenn jigéen bokk ak moroomum jigéenam menn mbàjj bu jenn jigéen bokk ak moroomum jigéenam menn mbàjj loolu daal yonent wax na ko ci ñeent ñi bu ñu xoolantee awra bu ñu bokk mbàjj nii góor nii jigéen waaw ndax yi ca mën a juddoo ci wàllum mbokk mbàjj tabarkalla seytaane ne fa di wax a di fi yëf loo ne mu wax ko ca loo mu def ko ca ba man caa indi lu dul gënal ña nga xam ne ñoo ko yor maa ngi ci eh, buntu ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn nekk ci darsub fukk ak juróom eh, muy tahrimul xalwa bil ajnabiya maanaam wéet ak jigéen wéet ak jigéen joo xam ne jàmbur la waaw wéet ak moom qaala allahu taala wa isa saaltumuhunna mataan fasaluhunna min waraai xijaab mu ne bu ngeen di laaj jigéen ñi ay jumtukaay na ngeen leen ko laaj ca seen ginnaaw benn bis sunu xarit ba oustaz Aline Gueye rahmatullahi alayhi anhu am ak rendiwu benn xaritam mu daldi ñëw ca buntu kër ga te fekk xarit bi ak seegut saa alin ngay jiitu ko fa daal ak si sone jabar ja génn ñu ko bismillah mu ne ko ana diw mu ne ak seegut seet mu dellu ginnaaw ba ca ron néemaa ga mu taxaw fa ba waaj a ñëw mu ne ko ah jéggal ma kat ndax njëkk naa la ci kër gi ba soxna si jot na maa ubbi jotumaa dugg nag <laughs> waa ji moom pour moom loolu du dara ah bon enfin fekk na ah kay dara la yéen tubaab ko aaya def ne iyaakum wa duxula ala nisa fa qaala rajulun min al ansaari afara'ayta al xam xaala alxamu almawt waaw yonent bi def ne bàyyileen di dugg ci kër jigéen ñi bàyyi leen di dugg ci kër jigéen ñi jigéen ne ci kër gi moom dong nga fekk ko fa mu ne bàyyi leen loolu bàyyileen leen ko kat waa ji ne ko mais su fekkee tontoom la mu ne ko tonton ya yàq kër yi <laughs> afara'ayta alxam qaala alxamu almawt tonton yi mooy yàq kër yi waaw tonton nit ki day jàpp ne man daal man kii tontom laa wala Euh, freeru jëkkëram laa walla baay bu ndawam laa cousin am laa yonent bi ne tonton cousin frère jaba jëkkër ak yépp mu ne ah, mu ne ñoo yàq kër yi alxamu almawt yonent bi firee ko dee nun nag yooyu nun pour ñun yooyu du dara moo tax liy xew ci pénc mi léeg-léeg mu xew ñépp ne déedéet kay ndax nun loolu yonent bi di aaye ñun pour ñun garawul ndax waa jii naan ko xam alxamwa pour moom loolu garaawul yonent bi ne ko alxamwa al mawt très dangereux moo rey famille moo rey kër yi tonton ak frère u yépp waaw parce que couple léeg-léeg ñu ànd euh, étranger maanaam maa ngi bëgg wax ku bokkul ci couple bi ñëw ci biir couple bi dugg si fi mu yàqu ngeen baal ma nag léeg-léeg gis ñaar yoo xam jëkkër ak jabar lañ mën nañu am 15 ans amuñu benn problème jëkkër ji daal bon man sama frère bi dafa ñëw te amul fu mu nekk ma bëgg ñu héberger ko bon comme day jàng nangam ki nangam alxamu almawt loolu bu dugg see ab diir lay na ci kër gi du am benn problème jenn waaye koy gis wax koy baat waaye dégg naa kër gi dañ lay ay télé bi dégg naa dañ lay nangam nangam nangam di ko xamb di wax ba ba kooku daal di jël en jëlal ko ndaw si frère bi ñëw ñoom ñaar seen diggante du xam nu muy def te su ne ko góor ki génnal kër gi mboq ya ne ko waawaaw jigéen di ngay jënd sa frère alhamu almawt jigéen di nga jënd sa frère wala mu am ñaari sëram dëkkal dëkkal si leen ci kër gi jigéen ak jigéen nga xam ne bu bu kenn ki tegee peñe bi morom ji toxal ko képp adduna tukki te loolu jigéen ak jigéen dëkk ci fukki fan ak juróom daanaka te kenn def sa morom mënu ko boo jëlee soble bi mu ne soble ba tegoon fii ku ko jël nga ne ko teg ci waañu mu ne dama ko doon fajar bi nga dem di ko jël ku ko jëlloo ak sa jadd coow la tàmbali iyaakum wa duxuul ala nisaa maa ngi leen di tere dugg ci jigéen ñi fa qaala rajul min al ansaar ku baax ne ko afara'ayta alxamwa qaala alxamu almawt alxamu almawt ñu jële ci ibnu mu ne yonente ba nee na laa yaxluwanna ahadun bimraa illa maa di mahram muttafaqun aley mu ne bu jenn jigéen wéet bu genn góor wéet jigéen lu dul zi mahram dafaa nekk zi mahram mooy mbokkum ndaw si walla jëkkër ja walla baay ja mbokkum ndaw si walla jëkkër ja wala baay ja muttafaqun alayhi mu ngoog loolu moo waral bu ñu daan ngoro ji di wut ndiig ndiig ndiig mooy freeru ndaw si nga daan def ndiig ngeen di ànd ca ngoro ga bu ngeen ñëwee toog waxtaane li ngeen di waxtaane ñu dalal kàddu ngeen dem ñibbi loolu mooy ndéeg ndax yonent bi day aaye wéet fii nag léeg-léeg nit jóge barab sàngam ñëw barab sàngam di seet nit fekk fa yaay ja mu ne ko diw daa génn dem woole ko ko mu ñëw mu ne déglu leen ma kër gi ne fes bàyyi leen fa ñoom ñaar ne déglu leen ma kër gi daal di ne fes loolu la yonent bi di aaye wala bokk na ci li muy mu ngoog riyaadu saalihiin buntu ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn hadiisu junne juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar jële ci Burayda radiyallahu mu ne yonente ba nee na xurmatu nisaa'il mujaahidiina alal qaa'idiina ka xurmati ummahaatihim maa min rajulin min alqaacidiina yaxluf rajulan min almujaahidiina fi ahlihi fa yaquunuhu fihim illa waqafa lahu yowma alqiyaamati fa yaxusu min xasanaatihi maa shaaxa xatta yarda summa altafata ilayna fa qaala maa dannukum yonent bi alayhi salaatu salaam ci addisam bi nee na ormay jigéeni mujaahidiina ca xaayidiina ya mujaahidoona yi mooy ñuy xëy dem xaa'idoona yi mooy ñi retraité mbaa ñu toog ci kër yi yonent baa ngi jàngale mujaahidoona yi mooy ñuy xëy di kër kër yi di wuti lu ñu indi ci kër gi xaa'idoona yi mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu liggéey benn retraité nañ wala ay chômeur lañu ñaar ñi nag ñoo ne ci penc mi mu ne seen jigéen ñi bàyyi ci kër gi ñoom am mujaahidu ni ñuy xëy di liggéey dafa xaram ci ñi ñi ñi xëyut liggéey ni leen seen ndey yi araame allahu akbar ni leen seen ndey yi xaraame mu ne amul kenn ci ñi toog ci kër yi koo xam ne dañ la bàyyi ci kër gi xëy dem liggéey yow miñ bàyyi ci kër gi nga am loo séq ak jabori boroom kër gi lu dul bu yowmal xiyaamee ñu taxawal boroom kër gi taxawal la muy roñ ci say tuyaaba ba ne doy na muy ci say ba ne doy na di roñ ba ne doy na yonent bi daal di xool saaba yeeg ñu toogoon ñëpp ne lu ngeen yaakaar rawaahu muslim mu ngoog loolu tam tomba nga noonu bu amati solo ñii xëy ak ñi xëyut ñiy xëy ak ñi xëyut yonent bi indi ko ci ñoom mujaahidoona yi ak xaayidoona yi mujaahidoona yi moo ñiy xëy xaayidoona yi mooy ñi nga xam ne xëyuñu fenn ñoom dañuy toog rek tabarkalla benn retraite nañ wala ay semeur lañ wala tabarkalla garçon ay garson lañu ci kër yi bunt boobu am na solo lool tahrimul xalwa bil ajnabiya imaam Nawawi daal di indiwaat beneen bunt muy taxrimu tashabbuhi rijaali bi nisaa wa tashabbuhi nisaayi bi rijaal fii libaasin wa xaraka wa xeyri dalik araamal guñ araamal góor ñuy niru niru lu jigéen ak jigéen ñuy niru niru lu góor ci col ak ci ci yëngutu maanaam di aw defin yàlla daa bind ku ñu wax góor bind ku ñuy wax jigéen bokkuñu sax ay hormone bokkuñu nuñ leen tëggee gis ngeen jigéen du am sikkim mustaas noonu ay faas noonu góor dana am sikkim am mustaas ak i faas malheureusement góor ñi dañ koy wat malheureusement góor ñi dañ koy wat dindi ko ba mu wecc te yàlla moom mayu ko jigéen góor la ko defal waaw bëy yi nag ñu ngi garde seeni sikkim ñoom ñëpp waaw bëy woo seen mu ngi garder sikkim bëyu góor yi bëyu jigéen ñoom bi ñu am sikkim seet <laughs> yàlla binde góor noo façon boo xam ne parce que am na noonu seet <laughs> am na noon bu neexoon yàlla nun lay binde ko waaye Iblis def ne fala yu xayru na xalqallaa danaa fexe ba ko ne noo ko bindee mu ne du noonu jigéen yàlla def ko moom tam du am sikkim du am bollox ci baat bi du am ay kawari dënn nangam nangam waaw góor yàlla def ko am nay ween waaye duñ jóg mu def jigéen mu am ay ween mais ween yi day jóg góor ak jigéen seen dënn ko niroowut waaw seen voix kàddu gi ci boppam kàddu gi ci boppam baafal bi nirool wuñ ko gis ngeen sama kàddu gi ni ma naqaree la waaw di di xotteeku rek waaw <laughs> hmm? yeel li tàmbalee ci óom ba ci dojor góor ak jigéen niroole wuñu ko pied bi nag amuñu fa problème ak ñaari loxo yeeg xar kanam bi amuñu fa problème moo tax yooyu du awra kon ku ne na ak ni la yàlla binde nga xam ne boo génnee ci mbedd mi ku la seen xam ne kii jigéen la ku la seen ku seen kee xam ne kii góor la waaye nag am ñoo xam ne bi leen yàlla defee góor dafa mel ni neexu leen ñee bi leen yàlla defee jigéen dafa mel ni neexu leen yonente ba daal ne ca hadisu ibnu abbas laana laana rasulullahi almutaxannifiina min alrijal walmutarajilati min annisa beneen riwaaya laana rasulullahi almutashabbihiina min alrijali bi nisa walmutashabbihati min annisaai bi rijal waaw yonentu ba mu ne yàlla bu yàlla yërëm yàlla bu yàlla yërëm jigéen jigéen lu bu góor di def wala yàlla bu yàlla yërëm euh, góor góorlu bu jigéen ñi def maanaam yàlla bu yàlla yërëm jigéen juy niru niru lu góor wala góor guy niru niru lu jigéen waaw mutaxannis mooy ko xam ne kii day jigéen jigéen lu na muy waxe kàddu gi loolu la koy bëgg def doxin wa jigéen la ko bëgg a def lépp mu bëgg ko doxala ci jigéen mbokk yi teg leen seen baaraam foofu ñu ñaan yàlla dund ba ëllëg dañoo ak suñu war a yëkkatee jataay bi di ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër di ñaan yàlla mu nangu leen te nangul nu yëngutu yeeg naafili yeeg sarax yeeg yëpp tabarkalla jërë geen jëf yal na yàlla sàmm leen sàmm nu yal na yàlla aar leen aar nu yal na yàlla def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def suñuy poos dara naa dana coxtaañ moo di seen mbokk Alioune sàll in uridu illa al wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.